xam nga lan la parce que Medina buñ doon julli jumaa mooy jàkka yi amoon nañu masjidu Quba yeneen moske yi mais ajjuma fi ñu ko doon jullee mooy jumaa yonent bi alayhi salaatu salaam nit ñi dañ doon ñëw comme ni ñu ko xamee rek jàkke yu ndaw yi dinañ fi nekk yeneen jours yi ah mais bu jumaa jotee kenn du dem ci yenn jàkka yu ndaw yi di fa julli ajjuma mooy dañ leen di tëj ñoom ñépp daal di dem ca jumaa ju mag ja daal di fay jullee li nga xam ne mooy aljuma waaw mais kantaan ak jumaa ju mag ji moom ñu koy tëj rien que pour aljuma kese loolu moom loolu moom l'islam xamul lool waaw l'islam xamul lool xam ne uniquement par julli aljuma kese la ñu fay julli lañ ubbi l'islam xamul lool xam nga wolof yi da koy gis ah si da koy gis <laughs> hein man mii rek fa ma dëkkoon noonu la woon ca Sénégal laata may toxu fa ma dëkkoon am na fa jumaa joo xamante ne nii jumaa ji ajjuma ba ajjuma lay ubbi waaw ëpp ci dëkk ba waaw waaw bu ma nee dëkk ba nag bul foog ne am village la non non c'est à Dakar ah, ah <laughs> région Dakar la Thiaroye la voilà du du du du bul yaakaar nga xam naa village ba lay wax non non non côté poste Thiaroye la nga naan ma lan sorewul noonu waaw léegi mooy affaire bi euh, jumaa joo xam ne noonu lay mel ajjuma ba ajjuma des fois daal ma gisoon bu kii masoona am nag euh, num mu tudd euh, nawaafil yi Ramadan lenn ci ibaadu yi daal di woon eh, ñaan paayi yi paa yi may leen may leen benn kii bu ndaw benn saal bu ndaw ci ci boo xam ne ci jumaa ji la bokk mais daal benn saal la bu ndaw boo xam ne man sax ci foofu laa découvrir ne lool ci jumaa ji la boob waaw lii nag may wax lu yàgg la waaw léegi nag jox leen benn saal boo xam ne gaay fa la ñuy taraawi xeeg di def qiyaamul layl ci diis achara awaaxir chahri ramadan mais jumaa jooju ajjuma ba ajjuma la bu ñu jullee ajjuma tëjaat mu jeex tisbaar tàkkusaan yeneen jours yi yépp yeneen jàkke yi mais loolu lislaam xamul loolu ah jumaay Makka amul kenn ku naan waaye jàkkaay Kaaba gi nañ koy par ajjuma par ajjuma la déedéet jumaay yeneen timaale sax par ajjuma ajjuma amul lenn mën naa mooy ne jàkka yi ñu ngi fi jumaa ju mag gee ngi fi ku nekk rek bala gën a jege ak bala gën a jubu nga daal di fay jullee waaw comme li doon xew biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam masjidu Quba mu ngi woon ci kaw comme li nga xam ne noonu lañ ko waxe woon ak noonu la xewe woon mooy ci waa banu Amr ibn Awf masjidu Quba ak yeneeni moska moon nañ gisoon nañ naafiq yi keroog bi ñu bëggee concurrencer jàkka joo jële ñu ne dañuy tabax ab jàkka euh, walladina ittaxadu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almuminin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qabl wala yaxlifanna in aradna illa alxusna te buur yàlla mu ngi seede ne gaay waxuñu dëgg mooy yooyu ñu ngi fi woon léegi nag mais àjjuma dañ doon julli ji ci jumaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam